بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه fa aaminuu billahi wa rusulihi wala taquluu talaata intahuu xayran lakum innama allahu ilaahu waaxid subhaanahu an yakuuna lahu walad lahu maa fi samaawaati wa maa fi ardi wa kafaa billahi wakiila suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab téeméer bi ak juróom ñaar fukk ak benn mu ne yaa ahlal kitaab eh, yéen ñi nga xam ne yéen laa jox téere minal yahuudi wan nasaara ci ñi nga xam ne ñooy yahuud yéen nasaraan yi laa taxlu fi diinikum bu leen ëppal ci seen diine bu leen ëppal li nga xam ne mooy dexelu yàlla yi bu leen ko dépasser ci seen tëralin wi mu leen tegal wala taqulu ta bu leen wax alallahi lii rawatina chrétiens yi bu leen wax ci yàlla illa al lu jëm ci mbiru yàlla lu du dëgg innamal masih dëgg-dëgg ki nga xam ne mooy ku barkeel koo kële di almasihu isa tudd seydina isa ibnu maryama di doomu ndaw sañu naan maryam alayhim asalaatu wassalaam rasulullahi ndawal yàlla la waaye du doomu yàlla bàyyi leen seen waxi kàcc yi ngeen di wax ak wax ji nga xam ne du dëgg wa kalimatu kàddoom la goo xamante ne nii boroom bi kàddoom la voilà moo tax ñu naan ba wa alqaaha mooy li nga xam ne kun fayakun ak lool mu wax Seydina Jibril ba nga xam ne moom la doon nettali ci suuratu Maryam ba muy nettali ni nga xam ne noonee la juddoo mooy wa kalimatuhu ta kàddoom la alqaaha moom de la sànni ilaa Maryama ca Sayyidatu Maryam wa ruuhun min te ruux la boo xamante ne nii moom Seydina Isa bu tukkee ci borom di tabaaraka wa taala looloo tax ñu koy wax Seydina Isa ruuxullah looloo tax ndax suñu borooma ne war ruuxum min kon nag fa aminu waay waay gëm leen billaahi ci yàlla wa rusulihi ak yonentam yépp manu ngeen ne gëm ngeen Seydina Isa te gëmu ngeen Seydina Muhammad gëm ngeen Seydina Nuux loolu manu la ne te nga xam ne ñoom ñépp nag ay yonent lañ amul kuñ naan doomu yàlla ci ñoom wal iyaadu billah wala taqulu ta bu leen wax salaasa naan ñetti yàllaa am au nom du Père du Fils du Saint-Esprit loolu ngeen di wax bàyyi leen waxi caaxaan yooyu naan ci turu yàlla doom ji ak xel mu sell mi loolu waxi caaxaan la intahu arrêté leen seen waxi kàccoor yi ngeen di wax xayran lakum moo gën ci yéen de wa innama dëgg dëgg allahu borom di ngeen war a jaamu moom dong ilaahun mooy yàlla waahidun kenn la amul ñaareel amul doom amul soxna lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad kon nag mu ngi noon subhaanahu gàcc ngaalaama ngoom subhaanahu waay waay sori na li ngeen koy toqal de ay yakuna lahu walad sori na di am li nga xamante ne mooy doom di jàppe di am doom lahu moom la ñeel maa fi samaawaati mbooleem li nga xamante ne nii moo nekk ci asamaan yi wa ma lahu ma fi samawati wa ma fi lard ak mbooleem li nekk ci suuf yi loolu lépp moom boroom bi tabaraka wa taala la ñeel wa kafa billahi wakila te boroom bi tabaraka wa taala doy na moom dong ki nga xam ne moom nga ñuy wàkkeerlu te moom lañuy dellu ci moom doy na sëkk ki nga xam ne mooy seede te moo seede lii mu ne lan yastankifal masihu mu ne nag lan yastankif almasihu gis nga mooy almasih bi ngeen di wax seydina isa ibn maryam nii an yakuna abdan lillah moom foñuwul de te nekkul koo xamante ni day rëy ngir nekk jaamu yàlla loolu moom melul noonu de yéen a koy wax waaye moom xam na ne jaamu yàlla kese la men kon nag loolu la de mu nge noonu an yakuna abdan lillah waaye walal malaikatul muqarrabun waaye du caagante ne malaaka yi nga xam ne ñooy ña gën a jege seen borom tabaaraka ñoom foñuwuñu di rëy lu ko nekk jaamu yàlla ñoom ñépp ay jaamu yàlla lañ kon nag loolu leer na mu ne wa may yastankif képp koo xam ne day rëy di dinaa nekk koo xam ne day day rëy-rëylu naan an ibadati ci jaamu gi nga xam ne moom la war a jaamu boroomam nekk jaamam dong te di ko wéetal képp képp ku ci rëy rëylu wa yastakbir daal di foñ di rëy rëylu fa yax fa sa yaxshuruhum dëgg dëgg dina leen pang ñoom ñoo ñépp ilayhi ci moom borom bi tabaaraka wa taala jami'a mbooloom seen ci moom ta bu boobaa dina leen àtte le fait que ñuy rëy ko foñu di bañ a nekk jaamu borom beeg di ko jaamu di ko wéetal mu ne fa am alladina amanu kantaa ñi nga xamante ne ñoo gëm waamilu saalihaat yi te ñuy jëf jëf yu baax yi fa yuwaffiyahum xaat xëlséef na leen te tamit dina leen matal ujurahum seen pay wa yazidahum seen boroom dina la matal seen pay liñ doon liggéey fii wa yaziduhum te dina leen yokku min fadlihi ci ngëneelam gi nga xam ne du jeex wa amma alladhina stankafu kantaa ñi nga xam ne ñoo doon foñu tey rëy rëylu wastakbaru ñuy rëy rëylu yu'adhibuhum ne du ñu jaamu seen borom ñoom daal jomb nañ di jaamu koo xam ne benn bu yàlla la wala sax ja jo ñoom jomb nañu naan dañuy nekk ñoo xam ne sax dañuy nekk naan dañoo seeni mbiru bopp ay ate la ñoom yooyu gëmuñ tous mu ne ñooñu nag fa yu'adhibuhum xel séef na leen a mbugal adaban mbugal alima joo xamante ni nii ju tara tara tar lay doon wala na lahum te du ngeen trouver ngir ñoom de min duunillaahi wallif borom bi bés bi mu leen di mbugal waliyan koo xamante ni mooy méngoo seen mbir wala nasira wala koo xam ne moo leen di dimbali ba mbugal mi du dal loolu du am de ya ayyuhan nas e ñi nga xam ne yéenay nit ñi qad ja'akum dëgg-dëgg dikkal na leen burhaanun ab përëw aw lay wu leer wuy wane ne boroom bi dëgg-dëgg moom alhamdulillah moom dong ngeen war a jaamu min rabbikum tukkee ci seen borom wa ansal naa ñu wàcce ilaykum ci yéen nuuram naa leer goo xam ne gu leer nañ ñi la muy seydinaa muhammad mii alayhi salaatu wassalaam waaye muy alquraan ji nga xam ne moom lañ leen wàccee mu ne fa amma alladina amanu billah nga xam ne ba leer gi ñëwee ñoom ñoo gëm yàlla mu bé ñu daal di am kóolute ci moom te mooy ci seen borom tabaraka wa taala yaakaar seen borom doyloo seen borom di wàcceerlu ci seen borom fa sayudxiluhum xel séef na leen dugal fii rahma rahmatin minhu ci yërmande goo xam ne gu rëy ci moom muy yoonam wii nga xam ne moo leen di dugal jannatu naim fa nga xam ne foofu la def kërug teraangaam ga wa fadlin min ak foo xamante ne nii gëneelam kese la moom lay doon wa fadlin zi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim te dina leen gindi ilayhi ci moom dina leen teg ci yoon wi nga xam ne siratan ilayhi wu leen di jëme ci borom bi te yoon woo mooy lan siratan mustaqima muy yoonu l'islam yi nga xam ne mooy wi cowoo waral jëm ci borom bi tabaaraka wa taala ñuy wax nag ci laaya bi nga xam ne mooy bi mujj di dellu ci wax ci wàllu miraas mi nga xam ne moom la doon wax mu ne yastaftuunaka ba léegi nit ñi ñu lay laaj ci li nga xamante ne la waxal ci wàllu miraas yi ak waa joo xam ne Seydina Jaabir lii rahmat radiyallahu taala anhu nee na mooy moom am na xadiis yoo xam ne comme ne sunanu Tirmidhi rahmatullah alayhi ak yeneen téere que ne moom la woon loolu lan moom moo moo ñëwoon ba mu feebaree yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw seet ko ak Seydina Siddiq radiyallahu taala anhu fekk mu yaakaaroon ne nag kenn mu faatu quoi moom dafa jàppoon ne sax moom moom day faatu parce que da bàyyi fi woon doom tax ay waajuram génnoon nañu àddina ay sœur kese la fi bàyyi woon na Abdallah ibn Amr ibn Haram di baayam keroog bi muy génn Uhud di dem di xare ji dana ko yow kese fi des yow laa fi bàyyi bu ma bu ma borom bi jëlee bu dee damaa gaañu koo fële nga daal di taxaw sa sœur yii léegi nag loolu nag nee bi ma yonente mi alayhi salaatu salaam seetsee ci la yaramam tàng lool mu jëloon ndox doon ko ko wis léegi nag nee na ma ko doon laaj nag ci sama miraas nu muy demee nee na ci borom bi wàccee laaya bi mu ne yastaftunaka ñu ngi lay laaj de yow rasulullah alayhi salaatu wassalaam ci wàllu miraasum kan dina ko wax xul waxal allahu borom bi xulillah waxal ne borom bi tabaraka wa taala yuftiikum moo leen di leeral di leen leeral fil kalaala wala ci kalaala xam nga waxoon nañ la kalaala bi ñuy wax ci wàllu miraas koo xam ne dafa génn àddina aslu bi nekk bi waaye faran bi newu fii mooy baay ji baayam ay waajuram newuñu fii waaye baay wu fi ay doom léegi nag kooku ab miraasam nan lay deme loolu moo daloon dëgg Seydina Jaabir mu foogoon ne day génn àddina te mujjul génn àddina bokk ci ñi gën a ci sahabatu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam kon suñu borom ne ñu ngi lay laaj li nga xamante ne mooy ci mbir mi léegi nag allah qulillah wax leen ne borom bi de yuftikum moo leen di leeralal fil kalaala ci wàllu waajooju nga xam dafay day génn àddina te amu fi waajur te amu fi ay doom mu ne inimruun muy leeral nag mooy lool mooy kalaala mooy lan mu ne inimruun bu dee daan benn waay boo xam ne halaka mooy dafa faatu halaka tekkul alku na de mooy dafa faatu alhamdulillah laysa lahu walad te amul doom wala hu wa laysa lahu walad amul doom waaye wala hu uxtun am na sœur bu fi ne loolu mooy bàyyi ji newu fi wala falahu falaha nisfu ma tarak bu boobaa sërëm bi mu fi bàyyi mooy sër bi nga xam ne ñoo bokk nday bàyyi wala ñoom ñoo bokk bàyyi kooku noonu bu dee moo fi ne kooku moom mooy moom lan nisfu ma tarak li nga xam ne xaaju alal ji la ñuy jël xaaj ko ñaar benn xaaj bi ñu jox ko sër bi mu dem waxu wata moom nag bu dee ne tet fii jigéen gi mooy kalaala bi mooy jigéen goo xam ne dafa génn àddina bàyyiwu fi bàyyi te bàyyiwu fi ay bàyyi fi waajur te bàyyiwu fi doom mu ne bu fi mu bàyyi fi frère koo xam ne frère am na wa huwa koo kële nag yarisuha mooy ki nga xam ne moo koy donn de in lam yakul laha walad bu dee ne ndaw si amul doom lool mooy tekki kanaala yi amul doom te waajur yi newu fi ndax bu doon ne ndaw si bu doon fi waajur ne woon mooy bàyyam bu fi newoon mais moom manula am ki ki wax mais manu la am ministre loolu manu la ne loolu leeraloon nañ ko ci wàllu miraas bi kon mu ngi noonu la de kon nag wa huwa yarisuha moom bu dee femme bi cette fois ci moo ngaañu bàyyi ci de moo koy donn in lam yakun laha walad bu dee ne femme bi amul benn doom bu fa tas na tasnatayni bu dee nag ñaari sœur la fi bàyyi waaja ba mu génnee àddina moom kalaala gi dafay bàyyi ñaari sœur yoo xamante ni ñoo bokk nday ak bàyyi wala mooy ñaari sœur daal mu ngi noonu la la falahuma sulusan ñaari sœur yooyu ñooy am deux tiers mooy alal ji bu ñu ko xaajee ñetti xaaj ñaari xaaj ya mimma tarak la fa waaj a bàyyi wa in kaanu wa bu dee na nag ëpp nañu ñaar voilà loolu la bu dee ay ay frère lañ cette fois-ci ay frère ki sœur rijaalan ay góor wa nisaan ay jigéen ñoom la fi bàyyi bu boobaa falil yi bu boobaa góor day am mislu lu tol nii lu mel ni hazzil unsayayni mooy li nga xam ne ñaari moom lañu naan góor day am ñaar jigéen am am benn lakum borom bi ne maa leeralal lii nii ci wàllu miraas mi am tadillu ngir bañ leen sànku ndax bu ku ko doxalul sànku nga wallaahu te borom di wa taala bi kulli shay'in ci lépp rek alimun ku ko xam la ku ko peek la xam-xam ak kattan wallaahu taala alam kon nag fii la bi yépp